rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saadisi wa sab'iin ba'dal mi'a baabu istihbaabil quduumi alaa ahlihi nahaaran wa karaahatihi fil layli li ghayri haaja qaala al-imaamul haafizu an-nawawiyu rahimahullahu taala ginnaaw bi nga xam ne la ñu jeexal ci suñu jotaay bii ñu génn euh, buntu biñ ne woon muy cent soixante quinze euh, nga xam ne fëlindi woon xadis neuf cent quatre-vingt-quatre mu ne woon an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal as-safaru qit'atun qit'atun min al-'adhab yamna'u ahadakum ta'amahu wa sharabahu wa nawmahu banim jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis chapitre bi ci tegu muy chapitre cent soixante-seize téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom benn mu ne baabu istihbaabi baabu buntu istihbaabi sopp alquduumi dëgmal ahlihi ci ay ñoñam naharan bëccëg boo tukkee booy ñibbisi nga dellu ci li nga xamante ne nii mooy bëccëg nga nga dellu kii tukki tukki bu sori muy dellu si mu dellu si mu dellu si li nga xamante ne nii mooy bëccëg wa karahatihi ak sib guñu sib nag muy dellu si fi layli ci guddi gi waaw waxoon nañ la ci jataay bii ñu génn biñ koy jeexal ne lii nag ñu ngi ci euh, ñibbi bi ci tukki bi waxoon na la nit ki buy dem buy waaj a yéeg bu yéegee bu defee ba ba dem ba def escale ak fa muy wàcc ak yooyu yëpp léegi nag mu lay wax nag boo demee nag bay dellusi si waaw ci lañ tàmbali woon ci jataay bii ñu génn baabu isti'jaali ci jataay bii ak bii ñu génn ba ko jiitu baabu isti'jaali al-musaafiri ar-rujuu'a ila ahlihi hmm, idaa qadaa sopp buntu woom bi wax cent soixante quinze sopp gu tukkikat bi mu gaaw dellu këram bu dee ne faj na aajoom ja taxoon mu tukki léegi nag mu ngi ñibbi nag waa léegi buy ñibbi noonu yan waxtu lañ sopp lañ recommandé mu dëgmal ci ñëw këram mu ñibbi ci ak yan waxtu lañu sit mu bañ cee nekk koo xamante ne nii day day day day day day day dellu ci loolu nag laal imaamu rahimahullah di leeral fii mu ne kon buntu bii da ciy leeral sopp guñ sopp nit ki buy dellu na dellusi si dans la journée waaw na dellu si ci li nga xamante ne nii ah mooy lëndëmul du guddi waaw mooy du guddi waaw waaye mu ñëw li nga xam ne mooy bëccëg ndax bu dee guddi gi dañ koo si li gayri xaaja waaw wa karaahati ak sib guñu sib fil li muy agsi jóge sa tukki bu guddam ba di nga di nga mën a ne bu gudd kat waxu ko fii ma ne la waaw xam li tax ñu koy tënk parce que xadiis yi muy indi mooy wane ne bu gudd la ñuy wax waaw bu gudd nag mooy mu ngi mel ni koo xam ne ndakaaru la dëkk daal di dem tukki fi nga xamante ne nii mooy Lompul wala fi nga xamante ne nii mooy Kousanaar wala mu dem fi nga xamante ne nii mooy Kédougou daal di war a ñëw wala ndar ak yu mel noo ne war a dellu si kookee la wax waaw waaye waxuñu mukk ki nga xamante ne nii moom ndakaarul dëkk waaye mu ngi dëkk fi nga xam ne mooy géej waaye di liggéey tëngéej waaw dafa dem tëngéej nag ah ngir li nga xamante ne nii loolu xam nga loolu mën nañ ne ah safar bu gàtt la waay lii xam nga ne tëngéej gii la dem te xam nañ ni day ñëwaat bés bu nekk day liggéey foofu lay liggéey di ñibbisi kooku kenn waxu ko voilà kooku kenn waxu ko parce que moom day dem ak a ñëw lool xam nañ ko que ne waaw ana alaaji alaaji da daa liggéey xam naa euh, góom guddi lay day guddee ak yoon beeg yooyu ni mu xateeg yooyu loolu moom koom waxuñu ko koom koy eh yow ku nga nekk aywa léegi nag li ngaa def mooy yow <laughs> bu fi nekk mukk naan da ngay da ngay da ngay téela da ngay ñëw guddi déedéet waaw hatta wa karahati fil layli li ghayri haaja même guddi googu sax dañ koo si waaye bu dee aajo waralu ko waaye bu dee nag loo xam ne loolu lépp dina leer ci biir hadis yi waaw li ghayri haaja googee li nga xamante ne nii eh, aajo waralu ko ak yi nga xamante ne day possible waaw mooy même bu dee daa jóge Kousanaar wala Kédougou di ñëw Ndakaar te Ndakaaru la soxnaam nekk ak waa këram njabootam bu boobaa lii nii xam nga été de surprise bi la sa la charia di bañ loolu la yeneen sa salaam di tere mais bu dee ne léegi ak suñu technologie yi ñu yor téléphone nga xam ne man ngaa yëglu ne ah madame man xam naa tey moom tey laa ñibbisi waaw mais nag euh, man ay ay laa jóge Kédougou te Kédougou ak Ndakaaru dafa sori. waaw fële ca région de Tambacounda bon ndax Kédougou région la non Kédougou du région parce que comme que léegi dañoo <laughs> suñu góor ga woon wadd sa créé ay région yu bari non Kédougou mooy euh, Tamba mooy chef de lieu bi waaw mooy chef de la capital de la région de Tamba moo doon Kédougou loolu da laa xamoon mais comme que léegi euh, yu bari dañ leena dagg def leen ay région moom ki nga xamante ne mooy Kédougou de leeratuma nag <laughs> waaw le <laughs> waaw mana ngay wax loo xamante ne nii moom gars yi dañ naan waa sawaay moom hmm? eh, eh, eh, lu tax muy wax lii nga xam ne moom laa nekk nii di ko wax <laughs> waaw mais daal li ma ci xamoon mooy loolu la woon kon mu ngi ne waaw moom daal Kédougou waaw région la léegi de waaw waaw Wikipédia de nee na ma la région de Kédougou est l'une quatorze régions administratives du Sénégal waaw kon nag ma jàng ko kon nag Kédougou moom bu ñu waxati ci région Tambacounda kon dañoo daggati Tambacounda ay waay <laughs> waaw kon kon kon moom itam dagg nañ ko waaw boobu yëguma ko woon <laughs> waaw loolu moom yëguma ko waaye soupçonné woon naa ko nag dafa mel ni eh, eh, eh, am na fu ma ko mës a gis moo taxit it dafa dem ba ci biir ne ah maa ngi dugg sax est ce que dagguñu ko hmm? <laughs> loolu <laughs> waaw kon nag loolu daal la ah. kon nañ ko xame noonu léegi kon ma ne kon damaa jóge fa nga xamante ne mooy Kédougou di dem Ndakaaru mooy jamono jii yow man ngaa ko wax mais bon man bi sept laa fi jóge te bala maa agsi moom xam naa man naa àgg ay ay deux heures du matin minuit waaw kay loolu garaawul loolu bu dee loolu yeneen saa sal li ñuy bañ mooy effet de surprise waaw te bu boobaa di dinañ gis caaxaan yi nga xam ne moom la ñu bari nekke di tegal ay plan seen soxna yeeg yooyu di woote wu ay séminaire yoo xam ne du dëgg ah, naan dañoo am séminaire fenn ba pare dem ba ci jàpp di ñëwaat eh, eh, ndax dañ koy fëkkane loolu lépp mbir la moo xam ne mbir ma lu yées waaw kon nag baabu istihbaabi bunt bi day wane sopp gu ñu sopp al qudumi dëgmal ala ahlihi naharan dëgmal ci ay ñoñam bëccëg wa karahatihi ak kib guñu sib ngay dëgmal jóge ci ëpp tukki bu gudd fil layli ci guddi li gayri te aajo waralu ko léegi nag al imaam andiwu fi li nga xamante ne mooy ay xadiis fii waaw nu andiwu fi ab aaya ci kanam waaye ñaari xadiis la fi indi léegi nag xadiis bu njëkk bi mooy xadiis neuf cent quatre-vingt-cinq mu ne an Jaabirin radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala an Jaabirin anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ida ataala ahadukum algaybata fala yatruq ahlahu layla fala yatruq ahlahu layla wa fi riwaya anna rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam naha an yatruqa arrajulu ahlahu layla muttafaqun alayhi loolu benn façon la am na beneen boo xamante ne nii eh, nu mu tudd Riyad bi eh, eh, ni nga xam ne noonu la ko al imaamu al-Hafiz an-Nawawi daal di indee mooy nii te boobu sax parce que bi may liir nii hadith bi ci kii la mooy di nekk Sahih imaamul Bukhari kanta Riyad bi da ko indee nii <coughs> hadith an jabirin radi allahu taala aanhu anna rasula allahi sala allahu alayhi wasallama qaal ida ataala ahadukum algaybata fala yatruqanna ahlahu layla wa fi riwaya anna rasula allahi sala allahu alayhi wasallama naha an yatruqa arrajulu ahlahu layla muttafaqun alayhi voilà moom nii la ñëwee ci Riyad bi as-Salihin noonu la ko al imaamu rahimahullahu ta'ala daal di indi kon al imaamu al hafiz an-Nawawi rahimahullah mu indi hadith hadith bi hadith bi mu ne an Jaabirin mu ngi jële ci Seydina Jaabir radiyallahu anhu anna rasulallahi kenn dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na ida ataala bu guddalee ahadukum kenn ci yéen alxaybata ab ab ab absence waaw bu kenn ci yéen guddalee ab absence am ak ñàkk nekkam ci dëkkam ci ak ci ay ñoñam mooy ci tukki dem tukki yàgg fa fala yatruqan na ngal la waay bu mu fëgg fëgg mukk waaw ahlahu ay ñoñam laylan guddi yatruqan na ahlahu lool mooy dikkal al ityaanu bil layl mooy bu mu dikkal ay ñoñam mukk guddi kon nag mu ngi noonu mu ne wa fii am na ñeneen ñu ngi soloowe xadiis bi anna rasuulallahi kenn dawal yàlla sallam nahaa tere na an yatruqa muy dikkal guddi Ah, ar-rajulu góor gi ahlahu ay eh, soxnaam wala ay njabootam laylan guddi mu ne xadis boobu muttafaqun alayhi al imaamu al-xaafiz al-buxaari ak al imaamu al muslim abul xusayni rahmatullahi alayhima ñoom ñoo ko bokk solo eh, léegi eh, loolu mooy noonu la ñëwee léegi nag mu des ñu xool est ce que ñoom ñaar dong ñoo solo. ñu ne la hadis bi déedéet al imaamu Ahmad ibn Muhammad seen sëriñ ñoom ñaar solo na ko ak seen mbokku taalibi dal imaam Abu Dawud as-Sijistaniyu rahimahullahu ta'ala naka noon al imaamu Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jami' al imaamu al-Bukhari rahimahullah ënn ko ci kitaabu nikaah baabu la yatruku ahlahu layla ënn na ko ci kitaabu ab abwaabul umra baabu laa yatruku ahlahu ida balagha al madina ah indi na ko foofu yëpp indi na ko kitaabu nikah dafa dajale dafa daj dañoo sësaloo ah hadis yi nga deen sësale ak papare mu indiwaat ko ci kitaabu nikah baabu talabil walad foofu yëpp ah, ah, ah, indi na ko kon al imaamu buñ jëlee bu njëkk biñ la wax mooy ci kitaabu nikaah baabu laa yatruku ahlahu layla mu ne haddathana Muhammad ibn Muqaatil imaam al-Buxaari mu ne haddathana nettali nañu Muhammad ibn Muqaatil suñu sëriñ di Muhammad ibn Muqaatil al-Marwazi Abul Hasan al-Kisaa'i rahimahullahu ta'ala al-Baghdaadiyu al-Makkiyu rahmatullahi alayhi am sëriñam bi lañ nekkoon imaamul Buxaari dafa ne daa nettali benn xadis na haddasanaa mu haddasanaa Muhammad ibn Muqaatil ñu ne ko ban kan Muhammad ibn ban al-Marwazi wala mu ne lan ma jóge ci kaw asamaan si wadd ci suuf moo ma gënal may jële ci <laughs> ar-Raazi dëgërul woon <laughs> voilà <laughs> ma xawee koo wax waaw ma ne ma bàyyee ko ca fa nga xamante ni moom la ñaa tuddee asamaan waaw hmm? daal di ne néll waaw ci suuf man imaam al-Bukhari <laughs> moo ma gënal saay xam nga ne may jële ci arrage yi quoi <laughs> waaw <laughs> eh, eh? Allahu akbar Euh, tellement pour wax la ne moom du jële ci kii ko parce euh, euh, bon <laughs> jàppul woon ne dëgër na quoi <laughs> juge la woon nag <laughs> mokkoon ci ñi nga xamante ne bon àndandoo Muhammad ibn al taalib imam al Abu Hanifa bi rahmatullah alayhi waaye ci côté Euh, li nga xamante ne nii euh, mooy côté riwaaya da cee defe woon a dëgër <laughs> waaw moo tax al imaamul Buxaari daal di wax waxam jooju liñ ne ko ar-Raazi wala al-Marwazi mu ne lan ar-Raazi fan <laughs> ma xawee ko woon ci asamaan si nen ci suuf dara téyewuma tël te loolu moom mooy tem nga tem nga tem nga faatu moom <laughs> moo ma gënal man ma def ñu ne ma woon kaay Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari y deux fois soit dañ lay yëkkati ba ci kaw bàyyi la nga wadd wala nga jële xadiis ci diw mii mu ne ma kon yëkkati leen ba ci kaw ma daal ma daanu <laughs> waaw comme quoi c'est pour wax ne xadiis xadiis yonen saa salaam du n'importe comment ngay def ak du na lu la neex ngay def déedéet daa am ay dafa nekk loo xam ne lu dëgër la war a doon wan al imam al Bukhari rahimahullahu taala mu ne kon haddathana Muhammad ibn Muqatil muy Muhammad ibn Muqatil al-Marwazi Abul Hasan al-Kisa'i rahmatullahi alayhi al-Baghdadi waaye al-Makki rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarana Abdullah mu ne ki ñu nettal mu Abdullah di Abdullah ibn al-Mubarak ibn Wadih man eh, man ibn al-Waddah ibn al-Waddah ah ibnu Waddah bu ibnu waa ibnu Wadih la ah tout le temps ibnu Waddah laa doon wax bu ma juumal <laughs> mais ibnu Wadih la waaw ibnu Wadih mawlaahum al-Marwazi al-Khurasani rahimahullahu ta'ala qaala mu ne axbaranaa Aasim ibnu Sulaymaan mu ne ki ñu nettali mooy Aasim ibnu Sulaymaan mooy Abdallah ibnu Mubaarak mu siiw mi mi ñu jóge léegi Aasim ibnu Sulaymaan al-Ahwal Abu Abdirrahmaan rahmatullahi alayhi ñi ne Abu Abdillah al-Basri al-Qaadi at-Tamiimi mawlaahum rahmatullahi alayhi léegi moom an ash-Sha'bi moo ko jëlee ci ash-Sha'bi di Aamir ibnu Sharaahil Aamir ibnu Sharaahil ibnu Aabid Abu Amr al-Hamdaani al-Kuufi rahmatullahi alayhi annahu sami'a Jaabir ibnu Abdillah moom Ash-Sha'bi moo ne dégg na Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Sa'laba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima al-Ansari al-Khazraji as-Salami Abu Abdillah ñi ne Abu Abdirrahman ñi ne Abu Muhammad waxoon nañ la Jaabir yëpp moo ci gën a siiw radiyallahu ta'ala anhuma yaqulu mu ne dégg na ko mu naan qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha atala ahadukum al-ghaybata fala yatruq ahlahu layla noonu la ko al imaamu al xaafidu al buxaariyu rahimahullahu taala daal di indi nii kanta al imaamu abul husayn muslim ibnu al hajjaaj al qushayriyu an naysaabuuriyu rahmatullahi rahmatullahi alayhi indi na ko ci kitaabul imaara fa la ko indi imaam muslim day dajale kii ñaari version la ci indi muy moom imaamu muslim rahmatullahi alayhi baabu karahati turuq loolu la jedd al imaamu al imaamu al imaamu muslim rahimahullah mu ne kon wa haddathana muhammad ibn bashar hmm? mu ne te nettali nañu suñu sëriñ di muhammad ibn bashar eh, ibn uthman ibn Daawud ibn Kaysaan al-Abdi Abu Bakr al-Basri al-Haafiz rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddasanaa Muhammad yaani ibn Ja'far mu ne ki ñu nettal mooy Muhammad mu ne ki ñu ci jublu mooy ibn Ja'far di Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali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 atraqa yatruqu atraqa yatruqu turuqa waaw loolu mooy verbe bi le turuq mooy masdar bi mooy dikk gi nga xam ne moom la nit ki di dikkal ay ñoñam guddi voilà loolu mooy turuq waaw kon mooy jamono joo xam ne jamono yëgadi la yow kenn xaaralu woon nga ak si nga daal di ne jox di jaay surprise loolu la cere loolu lay wax léegi al imaamu muslim rahmatullahi alayhi mu indi <laughs> beneen boo xamante ne nii daa gën a leeral affaire boobu waaw affaire daa gën leeral euh, <laughs> non waaye bii dafa kii quoi mooy moom la ci teg bi la ci teg bi mu ne wa haddathana Abu Bakr ibn Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman al-Absi mawlaahum al-Haafiz al-Kuufi al-Waasiti al-asl si woon ci Abu Bakr ibn Abi Shayba si woon ibn Abi Shayba rahmatullahi alayhi moom moo gën a buñ ne ibn Abi Shayba rek moom lañ ci jublu pas grand frère am grand frère am moo doon Usmaan ibn Abi Shayba ñoom ñëpp nekkoon ay ay ay janti njolloor rahmatullahi alayhim qaala kon Abu Bakr mu ne haddathanaa Waki' mu ne ki ñu nettal mooy Waki' di Waki' ibn al-Jarraah ibn Maliih ibn Adi ibn Furs ibn Jumjuma ibn Sufyan ibn Amr ibn al-Harith ibn Amr ibn Ubayd ibn Ruwas Abu Sufyan ar-Ruwasiyu al-Kufiyu al-Hafizu al-Asbahani an-Naysaburiyu al-A'waru rahimahullahu ta'ala an Sufyan moo ko jëlee ci Sufyan di Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kufiyu rahmatullahi alayhi kon gis nga leen ñoom ñii eh, kële eh, nu mu tudd Abu Bakr ibn Abi Shayba Kufi la Waki' lan la Kuufi la Sufyaan lan la Kuufi la kon càllale waa ñan waa Kuufa ngoogoo an Muhaaribin Sufyaan jële ko ci Muhaarib Muhaarib Kuufi la muy Muhaarib ibn Dizaar ibn Kurdus ibn Qarwash ibn Ja'wa ibn Salima ibn Sahr ibn Zalab ibn Sadus as-Sadusi Abu Dizaar Eh, moom ñii ne Abu Nadr ñii ne Abu Kurdus rahmatullah alayhi as-Sadusi al-Kufi al-Qadi juge waa Kufa an Jaabirin ñu jël ko nag Seydina Jaabir laysa min ahli al-Kufa <laughs> Seydina Jaabir madani la woon <laughs> waaw moo tax affaire yi dafa neex ko da ngay gis xam bi ni doon doxe xam nga ñi ñépp nekk kuufa jële ci ki nga xam ne jaabir almadani mooy ñooñu dañoo nekk ñoo xamante ne toogu ñoon fenn naan man moom ku ma dikkalul du du ma jànge ci yow ah. non taa yooyu xam-xamu yonent bari saa saa moo doon liy yëngal nit ñi nit ñi fu nekk lañu doon dem di ko uti waaw ñu naan daxala Baghdad wa daxala Xuraasaan wa daxala Misra wa daxala al-Yaman wa daxala al-Haramayni ainsi de looloo doon xew wa daxala Sham waaw waaw noonu c'était rare moo tax ku ku ku koo xam ne moom doo loon def yooyu dañ ko doon souligner genre imaamu Maalik yi nga xam ne moom daanaka Medina la yem ñeneen ñi mu jànge ci ñoom ñëpp Makka la jànge ci ñoom fekk mu dem umra wala aj gis ay sëriñ comme ñoom suuf ñoom ñoom Ibn Abi Kaysan <laughs> kii maanaam kii euh, Ibn Abi Tamima as-Sakhtiyani Ayyub ah Yahya ibn Ayyub Ayyub Ibn Abi Tamima voilà Kaysaan as-Saxtiyaani sëriñam boobu moom moom jàngewul moom fële la jànge ci moom Makka voilà mooy ñu dul ñooñu moom sëriñam yi eh, ñu mu doon kii Médina parce que Médina moo doon mahbatul wahyi waaw mooy fi nga xam ne mahbatu rasul Makka mooy mahbatul la wax wahyi bi tàmbalee waaye Médina mooy fi nga xam ne wax wahyi bi daanaka li ci ëpp foofu la wàcce ndax yeneen saa saa ba mu fa demaatee eh, ci dix yooyu dafa la mujje eh, moo doon capitalu lislaam nga xamante ne nii jamonoy xulafaa raashiduna yi ba ni Seydina Ali di demee fële Kuufa yóbbu ko Kuufa daa moom ngir ay mbir yàgg fa voilà ba borom bi jële ko fa daal di koy eh, faat eh, moom ci loxo eh, kàccoor bu mag ba kon loolu mooy Médina daa nekkoon centre ne bi nga xam ne névralgique bi gënoon kii ci wàllu xam-xam waaw loolu nag daa nekkoon loo xam ne imaamu Malik dafa profité ci loolu fekk entourage boo xam ne environnement boo xam ne loolu kese la nit ñi di jóge fu nekk waaw ci àddina bi di ñëw ci monde musulman bi di ñëw foofee kon nagan Jaabir ibn Abdillah kon waa Kuufa ñooy càllale bi bu ci Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Salaba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salih ma gis nañ ko sànq an daw qaala mu ne radiyallahu anhu mu ne naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yatruqa ar-rajulu ahlahu layla mu ne yonent bi sa xoola <laughs> naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yatruqa ar-rajulu ahlahu laylan yataxawwanuhum aw yaltamisu atharatihim allah lii lañ doon wax sànq ci ñuy tërali plan naan dañuy dem séminaire te demuñu fenn dañuy kàcc waaw waaw naan madame bon j'ai un séminaire on a un séminaire waaw taamul dara waaw day kàcc kese waaw da koy soupçonné xaritam bi wala daa am daal lu muy sone ci moom loolu la yonent saa salaam di tere moo tax mu ne yataxawwanuhum yonent saa salaam naha tere na rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam an yatruqa muy fëgg ar-rajulu góor gi ahlahu waa këram laylan guddi yataxawwanuhum di yaakaar ne comme l'imam an-Nawawi wax ne yataxawwanuhum mooy <laughs> mu ne daa nekk loo xamante ne nii ah yazunnu xiyaanatahum mooy dafa yaakaar dafa yaakaar ne gars yi ne ndaw si da koy da koy tromper quoi <laughs> mu ne yaakaar ne ndaw si da koy tromper yataxawwaduhum mu ne yazunnu xiyaanatahum mooy day yaakaar kenn dañ koo trompe tromper si <laughs> yakshifu astaarahum muy effet nag eh, dañ ko da koy da koy da koy da koy da koy da koy wor ba pare bëgg a découvrir astarahum li nga xamante ne ak ay njabootam moo xam soxna am la moo xam ñeneen la wayak sifu ngir mu wuñ ñi découvrir as astarahum li nga xamante ne nii mooy seen sutura mooy seen secret waaw mu ne wayak sifu bu ko defee mu daal di bu ko defee mu daal di découvrir hal xaanu am la est-ce que ñoom dañu ko trahir wala déet <laughs> voilà loolu loolu lu ama am solo la waaw kon mu ne yataxawwanuhum ba pare mu tekki leneen mu ne wa yatlubu ba pare muy sàkku ku aw yaltamis wala mu def ko euh, euh, euh, asaratihim waaw muy fexe di di di yëddu ngir xam ngir daj li nga xam ne mooy seeni tarxiis yoo xamante ne nii mu leen di tagali plan <laughs> loolu lay wax nii moom la yonent way saa saam nag di tere Euh, léegi kon euh, hadith nii la ko al imaamu daal di indee mu nekk loo xam ne lu am am solo léegi euh, buñ paree ci léegi nag mu des ana lëkkaaleemu bunt bi ñu ne lëkkaaleem leer na lëkkaaleem mooy dañoo sopp kon yoneen saa sam dafa tere ci leer naha rasulullah wala bee ida ah mooy deuxième bi naha rasulullah saa sallam an yatruqa rajula ar-rajulu ahlahu laylan loolu ak tere la waaw mooy loolu ak tere gi lim gën a jege mooy dafa xaram loolu dafa xarama ah. euh, dina ñëw léegi ci biir saraa bi euh, li imaam al-Hafiz Hajar rahimahullah di leeral ak yeneen yoo xamante ne ay exemple yu mu ciy joxe yeneen i yoo xam ne day wane loolu bu yeneen saa sal ne bul def nga naan da def yow borom bi dalay dalay natt waaw borom bi ci boppam moo lay natt léegi kon bu ne ida ataala ahadukumul ghaybata fala yatruqanna ahlahu layla bu kenn ci yéen guddee euh, absence bu guddi bu gudd bu mu fëgg mukk ay ay ñoñam bi euh, euh, mooy bu mu ñëw di leen dikkal guddi léegi al imam kon loolu leer na que kon loolu day wane ne loolu dañ koo tere moo tax wa karahatihi fi layli li ghayri haaja karaaha boo karahatu la waaw loolu lu gën a doon mooy sibeel goo xam ne dafa jëm ci lu waaw loolu dafa jëm ci lu xaram loolu nag bañ xamee ne kon dañoo sit loolu kon kay istihbaabul xudum kon dañoo sopp waa ji dëgmal ala ahlihi nahaara mu dëgmal ñëw ci ay ñoñam li nga xam ne mooy bëccëg waaw kay moo tax nag al imaamu rahimahullah al ginnaaw kon lëkkaale baa ngoog al imaam al xaafizu eh, kii Ibn Hajar al Asqalaani rahimahullah mu daal di wax ne ida ataala ahadukum alghayba fala yatruq ahlahu layla bi mu koy chara ci baabu kitaabu nikah baabu la yatruku ahlahu layla mu ne at taqyidu fiihi le fait que borom bi bi tuulil ghaybati bi tuulil ghaybati yushiru ila anna illata an-nahyi innama tuujadu hiina idin fal hukmu yaduuru ma'a illatihi wujudan wa adaman falamma kaana alladhi yakhruju li haajatihi mathalan nahaaran wa yarji'u laylan laa yata'attaa lahu maa yahduru min alladhi yutiilu al-ghayba kamaa kaana tuulu al-ghaybati madhinnatu al-amni min al-hujum fa yaqa'u lilladhi yahjumu ba'da tuuli al-ghaybati ghaaliban maa yakrah immaa an yajida ahlahu 'alaa ghayri uhba min at-tanazzufi wat-tanziih wat-tazayyun almatlub min almatlub almatlub min almar'a fa yakunu dhalika sababu an-nafra an-nufra baynahuma wa qad ashara ila dhalika bi qawlihi fi hadithi al-bab alladhi ba'dahu bi qawlihi kay tastahidda al-maghiba wa tatamashshata ash-sha'tha voilà loolu euh, euh, euh, mu ne <laughs> eh? mu ne at taqiidu yoneen nag bu ne bu nit ki bu ida ataala bu guddalee ahadukum kenn ci yéen al ghayba li nga xam ne mooy absence bu mu fëgg bu mu dikkal ay ñoñam waaw <laughs> was-samaa'i wat-taariq wa maa adraaka mat-taariq asta loolu was-samaa'i wat-taariq parce que lu tax parce que mooy loo xamante ne guddi guddi lay feeñ moo tax ñu koy woowe ab taariq mu gudd gudd day feeñ ah, an najmu saqib mu ne mooy biddéew ba nga xamante ne nii mel luy fëgg day day day day day day day fëgg leer waaw kon loolu ab turuuxu mooy dikk li nga xamante ne mooy guddi waaw loolu nag képp ku ñëw guddi dañ lay woo ta taariq taariq léeg-léeg nag ñu wax ko koo xam ne bëccëg la ñëw mais loolu ci wàllu majaaz la waaw loolu ci wàllu majaas la mooy du euh, ci sens figuré la mais du sens propre waaw ta tariq kon mu ngi noonu euh, léegi nag euh, kon yonente bi alayhi salaatu salaam kon imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne kon le fait que yonente bi alayhi salaatu salaam tënkee wax ji ne ku ñëw bu mu fëgg mukk ay ñoñam guddi mu ne ta li tax mu ne mu mu mu mu mu tënk ko hein ci guddi ba pare ida ataala bu guddalee voilà mu tënk ko fii bi tuulil ba mooy ci guddaayu absence mu ne lool da ciy da ci da da ci junj ko ne li tax mu tero ko mooy bu boobaa la mooy bu dee tukki bu sori la comme ni ñu doon wax bi ñuy bu dee bu sori kon nag fal hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman bu dee na waa ji tukki bu sori la waaw bu boobaa moom dañ koy tere bu dee nag bu jege la comme ni ñu waxoon waa ji dëkk fii Parcelles Assainies wala fii euh, ci Ndakaaru waaye Tëngéej la liggéey day ñëwaat kooku taxul ñuy wax. waaw mu ne nag looloo tax mu ne euh, euh, fa fa la di alladhi yaxruju li xaajati masalan nahaar koo xam dafa génn ngir benn aajoom ci bëccëg gi wa yarji'u laylan di dellu si ci guddi gi laa yata'attaa lahu kooku du ko dikke comme li nga xamante ne li nga xam ne moom la ñuy bañ maa yaxzaru li ñuy euh, mettre en garde te di ko moytandiku ci ki nga xamante ne nii dafa sori dafa tukki tukki bi sori waaw moo tax nag mu ne kon nag bu boobaa guddal absence loolu façon njort la boo xamante ne mooy nit ki day assuré wu ko ne mooy kii moom ah dem ji mu dem bu dee soxna la ah boroom këram ji de dem ji mu dem na ko jigéen gi c'est ça ah, bu dee daa tukki tukki boo xamante ne nii bu sori la moom itam du ñëw di tëral ay plan euh, boroom këram ak yooyu ah non non ñaar ñépp a ci yam waaw <laughs> waaw te bu boobaa xadiis bu mujj bi imaam di indi dina mooy euh, mooy tukki jigéen est ce que mën naa tukki moom kese ak yooyu. loolu tamit daa am solo moom loolu lay indi ca buntu bu mujj ba ca euh, ci téere bii ñu nekk hmm? euh, euh, mooy jigéen est man naa tukki moom donc voilà loolu dina ko indi mais bu dee dañu def loo xam ne ci ne ko ñëpp di nangoo ne loolu mën naa nekk mu dem tukki bu mel noonu moom tamit du ñëw di buñ ne du du du bettaate voilà léegi nag bu dee ki nga xamante ne dafa sori tukki bu sori dañu ci njort que ne kii de. du ñëw tey wala boog du ñëwagul léegi nag la fekk effet surprise boobu ki dem ci bëccëg gi dem liggéey liggéey boo xam ne guddi lay ñëwaat loolu kook bokkul ak moom boo tax kooku moom kenn waxu ko waaw ndax ndaw si na xam ne war kii lay ñëwaat bu boobaa liñ ciy bañ moom bi ci am te loolu mooy sinon mooy bu dee koo xamante ni dafa tukki tukki bu gudd ba pare bekkaate li ci yonent bi saa saa wax ndax am na yeneen xadiis yoo xam ne dinañ ko tudd léegi yoo xamante ne yonent bay saa saam dane bu ko defee nit ki bañ a ñëw fekk ay illa mooy li tax tax bi tax ah mu ne bu ko defee moom bu ñëwee du am loo xam ne lu ko naqari la mooy bu ko defee mu fekk ndaw si waajal boppam ci set wala ak ak ak taaru li nga xam ne moom lañ sopp ci li nga xamante ne mooy ndaw si fayaku loolu nekk ndax bu ñëwee fekk ko ci xaal boo xam ne du xaal bu rafet lool mën naa créer loo xam ne mooy eh, seen du ko xaw a xemmee ma ci dara waaw mel ni ak daw guy nekk seen diggante mu ne lool te lool daal dina koy eh, junj ci xadiis bi nga xam ne eh, mooy ñëw ci après mu ne kay tastahidda bi nga xamante ne al imaam al al xaafiz an-Nawawi rahimahullah eh, non al Bukhari al xaafiz al Bukhari <coughs> rahimahullahu taala da ko indi mooy xadiis bi ci tegu li kay tamtashita wa tastahidda al-mughiba bu ko defee euh, mu mën a mooy mu euh, karaw gi nga xam ne daa xaaral daa kii mu waajal ko voilà ak poussière bi mu daal di waajal boppam ba pare euh, daal di wat li nga xam ne yenn karaw yi nga xam ne da ko war a wat parce que da bu yàggee yu mel noonu voilà mooy yooyu par exemple